bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidil mursalin sayidina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamaaleykum mbokk yi fi teew ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baal àq niñ ko baaxoo defee rek ci weeru koor wi ci bis bu nekk ci waxtu yii dellusiwaat nañ tey ji tamit incha allah fas yéene dalal kenn ci boroom xam-xam yi nga xamante ne tànn nañ leen ñu fës yéene ànd ak ñun diiru weeru koor wi bis bu nekk ñu ànd ak ñun jàngat benn ci tomb yi nga xamante ne jàpp nañ ne buñ ci waxtaanee danañ ci jariñu danañ ci jariñe kon tey jii ñu dalal kenn ci boroom xam-xam yooyu ki ñu dalal tey nag mooy sëriñ Sambuso sëriñ Sambuso mi ñu dal tey jii bala ñu ko jox kàddu gi dañuy xamle tuuti rek ci ay jaar-jaaram comme ni ñu ko baaxoo defe euh, sëriñ Sambuso moomu mi ngi ganee àdduna ci tuubaa euh, bi mu ganee àdduna fi nga xamante ne fi lañ baaxoo jaarale ñi nga xamante ne ñoo bawoo ci kër yu mel ne kër gi mu bawoo foofu lañ ko jaarale mooy tàmbalil ko jàngal ko téereb yàlla bi subhaanahu wa ta'ala kon mi ngi tàmbalee jàng alquran ci njaareemu foofu la tàmbalee jàng alquran ginnaaw ba mu jóge fi ñëw gede di foo xamante ne ñépp xam nañ ko ci jàng ak jàngale foofa la mottulee alxuraanum karimam ba am shahada bi nga xamante ne mooy shahada bi gën a kawe ci alxuraan muy mokkal alxuraan ak bind kaamil gede googu tamit ci la tàmbulee jàng foofu la tàmbalee jàng xam-xam ndax kenn ku ne xam na ne gede moom suñ ko waxee jàng alxuraan xam-xam la fekk baax kon foofa la mottulee alluwaam ci alxuraan foofu tamit la tàmbulee jàng xam-xam ginnaaw ba fa tàmbulee jàng xam-xam ab diir la fa jógee dem Azhar ci ndaam muy école Serigne Mourtala boobu nga xamante ne ñëpp xam nañ ko foofa euh, tamit jàng na fa aslëf ginnaaw ba la fa jógee jëm dem Égypte ci université bu mag boobu nga xamante ne ñëpp xam nañ ko muy ja jaamiatul Azhar ci Caire foofa la jànge ba am ash ak ath-thanawiya muy baccalauréat dugg ci benn faculté bu ñu wax kuliyat sharia jàng foofa ba am licence ci 1995 ci la dellusi si ci Sénégal tàmbuli jàngale ci école bi nga xam ne moo nekk naa muy école si Mourtala bi di Azhar ci biir loolu ci la atmee pour war a jàngale ji ci école yi nga xamante ne moom la gouvernement bi yilif tàmbuli jàngale ci école yooyu waaye nag taxul mu bàyyi gëstu bi ba loolu may ko mu jàll ci concours boo xamante ne ci la ñuy tànne ñi nga xamante ne ñooy inspecteurs yi ba jamono ji ñuy wax ak yow fi ne nii inspecteur la ci inspect inspection bu Thiès bokk ci formateurs yi nga xamante ne ñooy former jàngalekat yi ci EFI bu Thiès bokk na ci ay yëngutoom tamit mooy ki nga xamante ne moo jiite commission culturelle ci Rawdu Rayaahin mooy ki nga xamante ne moo jiite ba tey commission culturelle ci institut al azhar bu sëñ laa Mbacke kon yaakaar naa ne loolu rek doy na ñu xam kan mooy ki nga xamante ne tey jii moo fas yéene waxtaan ak ñun lim fas yéene waxtaan ak ñun nag mooy loo xamante ne yitteel na képp kuy ak képp kuy doomu aadama rawatina ku di jullit ndax ginnaaw nga xamante ne àdduna dafay dox te doxin wi léegi ci wàllu technologie mën nañu ku ko umpale ku nekk raw nañ la ba faw te doo dootoo jotee kon yaakaar naa ne wàllu technologie bu bees boobu noonu nga xamante ne ci la adduna bi dox léegi ku dib jullit ku nekk war nga koo xam kon li mu fas yéene waxtaan ñun tey mooy jumtukaay yu bees yooyu yi nga xamante ne ci la àdduna bi dox léegi naka la jullit bi war a fexe naka la jullit war a def ak jumtukaay yooyu kon lii nag moom mooy dañ koy jox kàddu gi yàlla ko yàlla defal tawfiq te defal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh min alsheytaan alrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa saxaabatihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi fi teew ak kilifa yi fi teew noo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi ñu nekk muy ramadan di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq ba àqi wi ñu mën koo joxe te mu nangul nu ko ñuy ziyaare kilifay dëkk bi di jiital sëriñ Cheikh di ko ñaanal suñu borom subhaanahu wa taala yàggal ko fi te wéral ko yàggal njaboot gi ci ginnaawam euh, di am mbégte lool nag bëgg rek suñ ma mayee bala ma tàmbali waxtaan wi ma yëkkati kàddu yu cant jëmale ko ci mu assasa al wafa bi xuquqil iman mubaadara bi mu def muy initiative bu ama am solo muy taxawal jotaayi xam-xam ci jumaay borom daaru loolu lu rëy rëy la loo xam ne lu mata lu leen mata sant la lu leen mata ñaanal la suñu borom defal leen tawfiq waaye ma leen di sant ci may gi ma may ma ñëw ci jotaayu xam-xam bi bokk ci ngir barkeelu fi xam nañ ne buñ koy yaatal ngir rekk bëgg yaatal xam-xam bëgg boole ñépp waaye xam nañ bu baax ne dëkk bi lépp luñ fi soxla ci wàllu xam-xam ñu ko taxawee mi ngi fi kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm euh, suñu mbégte daal ci jotaay bi nga xam ne buñ ko seetloo euh, ay ndaw ñoo fi ëpp mu nekk mashhad boo xam ne yudakkiruni bi qawlihi taala innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda yàlla ne yàlla boole ci ñooña boole nu ca biñ ma jox muy al muslim fi zilli tatawuraat et technologie doon tem bu ama am solo ndax ci àdduna bi tollu gis nañ jamono ju mujj yi niñ koy mën a waxe jumtukaay yu xarale yi nekk loo xam ne avancé na avancement bu gaaw a gaaw boo xam ne lu nit gàtt gàtt fàttaliku da mën na seetlu at yu néew ci ginnaaw yu muy gis yoo xam ne daawu ko gis jumtukaay yoo xam ne ñi ngi koy am te daawuñu ko am mu mel ne suñu dund dafa tënku léegi ci jumtukaay yu xarala yooyu ñuy tudde nouvelle technologie mu doon lu am jeexit ci façonné dunduk nit ñi léegi mu doon loo xam ne aajo yi ko nit ñi aajowoo dafa yokk liñ ci dépensé ci alal bari lool moo xam ngir am ko la moo xam ngir defar ko walla ñoŋal ko la lu mu ci mën di doon léegi liy dem ci alal ci wàllu nouvelle technologie li ñuy tudde jumtukaayu xarala yu bees yi lu bari lool la mu doon nag luy jeexital ci comportement nit ki ak dundam mu doon luy jeexital lool ci comportement nit ki ak dundam doon loo xam ne it mën naa jeexital ci avenir nit ki laal domaine yu bari laal domaine économie laal politique laal sociologie laal culture mën nañ ne ba amul benn domaine ci dundug doomu aadama ca du lii ñuy tuddee nouvelle technologie mooy al technologie al jadida wala jumtukaay yu xarala yu bees yi laal na ko mu doon loo xam ne fi ne nii rek léegi barab yu bari buñ fa toogee dañuy faylu portable yi ndax wala ñu di ko wàññilu ndax daanaka mën nañu ku ne yaa ngi ko yor ci sa jiba wala ñu bari bokk yor nañ ko ci seeni juba ca ci li ñuy bëgg a waxtaane la bokk jullit nag dafa doon koo xam ne lu ñëw ci àdduna lu bees lum mën a doon war na caa am taxawaay bum ca am ndax jullit dafa am diine joo xam ne moom lay bàyyi xel ci lum mën a doon am lu ko diineem jàngal loo xam ne lu ñëw war naa laaj man sama diine lii lum ma ci joxoñ lum ma ci digal lu ma ci tere cayit it wërta doon ko faste loxoom lu ñëw lu nekk mu ne lii sama yoon nekku ci ndax jullit dafa war a nekk koo xam ne yata assaru wa yu assir fil alam dafay jeexitalu waaye day jeexiital ci ni àdduna yi doxe moo tax euh, ma yéem lool ixtiyaar tànn bi nga xam ne mu muassasa bi mbokk yi tànn nañ ko thème bi ndax dañoo miin lool ci suñuy waxtaani diine thème yoo xam ne domaine yi du ci bokk ceen mu doon loo xam ne nag ñi ngi ci xëy suba ngoon di jaxasoog moom kon xikma la lu am solo la ñu war koo jël waxtaane ko nun nag buñ ko bëggee waxtaane ci gàttal tomb yu bariwut ci lañ koy jëmale lenn lu nekk ñu wax ca tuuti rek ndax xam nañ ne dañuy ubbi bunt bi rek waaye xëy na waxtaan wi danañ du ñàkk ay intervention aki contribution ak i xalaat yoo xam ne dana fi rot gën a richal li ñu bëgg a wax kon li ñuy tuddee ak tatawur ak technologie wa mazahiruhu muy évolution bi am ci wàllu technologie bi ak nim manifesté woo ci suñu dund loolu mooy tomb bu njëkk bi waaye ku ne xam na ne technologie li ñuy wax albaxsul ilmi moo koy jur maanaam gëstu bi ñuy gëstu ci wàllu xam-xam muy recherche scientifique moo ko indi boo koy jur kon gis-gisu lislaam ci albaxsul ilmi danañ ci gaaral tuuti doog ñëw nag ci al wasailu technologie muy moyen yi nga jumtukaayu technologie yi nga xam ne am na lan moo ci gis-gisu lislaam doog a ñëw nag ci xool mandaxe njariñ yi nekk ci technologie bi ak li nga xam ne mën na cee juddoo ci ay lor doog mujj li nga xam ne mooy warteefu jullit bi ci technologie bi nga xam ne moo yees ci dund gi ñuy ñaan suñu borom subhanahu wa la mu defal ñu ci tawfiq buñ bëggee wax technologie lu yaatu la ndax mooy bépp xarala buy dimbale doomu aadama mën nañ ne cëri doomu prolongement la ci cëru doomu aadama maanaam technologie bi lu doo lu cëru doomu aadama waroon a def rek am na jumtukaay bu ko mën a def léegi waaye nag yaatu googu mu yaatu nga xam ne laal na domaine yépp boo demee ci médecine wàllu technologie ma nga xay feeñ ca nañuy faje nañuy seete lépp technologie bi jeexital na ci wàllu culte agriculture maanaam mbarum mbay mi technologie dana fay feeñ wàllu transport fenn fu nekk ci dund gi technologie feeñ na fi waaye nag xëy na damay dama yaakaar ne li ñuy gën a insister léegi mooy li ñuy tuddee nouvelle technologie de l'information et de communication mooy xarala yu jëm nag ci jokkaloo ak ci wasaare ay information ak i xam-xam damay yaakaar ne xëy na kon waxtaan wi dañ koy gën a jëmale ci li ñuy tudde intique muy at technologia al jadida fi majaali at tawaasul wal i'la nga xam ne bu ñu xoolee mbokk yi jumtukaay yi ñu yor muy ay ordinateur ci la bokk réseau bu siiw bi ñuy wax internet ci la bokk même téléphone cellulaire yi nga xam ne léegi fa la xaw naa wër adduna bi ci la bokk bu dee satellite yi nga xam ne boo amee sa télévision léegi dañ lay wax ay téeméeri chaîne yoo mën a jàpp di ko seetaan loolu ci nouvelle technologie moo ko indi li ñuy tudde ay appareil MP3 nga xam ne dañ ci daxt ay ay son dañ ci dugal ay kàddu nga xam ne man ngaa jël wax joo xam ne ay waxtuy waxtu la dugal ko ci appareil bu ndaw di ko déglu ca du jeex mukk feeg jeexaloo ko ak yeneen appareil yoo xam ne MP4 lañ koy tuddee nga xam ne moom day boole di joxe ay image maanaam ay ay danga nga ciy gis ay nataal ak am na yeneen yoo xam ne yu mujj a génn tiivo nga xam ne appareil la yoo xam ne luy jàll ci sa looy seetaan ci télévision mën na la ko enregistrer léegi saa boo bëggee seetaan nga seetaanaat kon yooyu yëpp lenn la rek ci jumtukaay yi nga xam ne buñ ne nouvelle technologie ëmb na ko muy jumtukaay yu ñuy jokkaloo di jumtukaay yoo xam ne mënees na cee jaarale ay xibaar di jumtukaay yoo xam ne façon jëfandiku bu sa xel dem ak bu sa xel demut am na ñoo xam ne ñu ngi ko ciy jëfandikoo mu mel ne buñ comme njulit moom saa bu ne léeg-léeg day xalaat ci alquran wala muy xalaat ci wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam buñ ko nafaraatee day mel ni am na ci ay ahadis yoo xam ne xaw nañoo junjal lii ñuy dund tey ci wàllu technologie muy jumtukaay yu xarala yi muy internet bi di appareil cellulaire yi muy portable yi muy chaîne yi nga xam ne mooy satellitaire yi nga xam da ngay da mi ngi ci àdduna bi fu nekk nga mën koo jàpp boobu benn xadis boo xam ne alayhi salaatu wassalaam daf ci daf koo nett daf koo wax sayidna abu hurayrata radiallahu anhu nettali ko imaam ahmad ibnu hanbal radiallahu anhu soloo ko yonent bi day wax ne laa taqumu saatu xatta tazhara alfitanu wa yakfura alkadibu wa yataqaaraba al aswaaqu aw wa tataqaaraba al aswaaqu wa yataqaaraba alzaman wa yakfuru alharaj qiila wa ma alharaj qaala sallallahu alayhi wa sallam alqatl xadis boobu nga xam ne yonent bi day wax ne balaa saa taxaw balaa àdduna bee tukki xam day junju jege goo xam ne dañ ko nekk guñ nekk ci mujjug jamono muy wax ne balaa saa taxaw ay fitna dina feeñ ay nar dina bari mooy wax lu amul marché yi dinañ jege lool jamono ji dina jege xërëj dina bari ñu ne ko lan mooy xërëj nag mu ne mooy rey gi dina bari xadis boobu ba ko yonent bi waxee yàgg na waaye buñ seetlee lim wax buñ seetloo mu wax ci biir lu bare bari ñi ngi koy gis ca mi ngi amee ci li ñuy tuddee nouvelle technologie mooy jumtukaayu xarala yu bees yi nga xam ne moo ñëw ci jamono xadis bi am na beneen xadis bu ko buñ koy firee mooy bi yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam naan laa taqumu saacatu xatta yataqaaraba zamanu fa takuna fa takunu sanatu ka shahri wa shahru kal jumuati wal jumuatu kal yawmi wal yawm ka saacati wa saacatu ka xtiraaqil kaaka nee na balaa saa taxaw jamono ji dina jege day mujj mel ne weer weer mer ne semaine semaine mel ne bis bis bi mel ne senn saa saa nag moom day gàtt ba mel ne miskit boo teg ciw taal rek na muy gaaw a lakke am beneen xadis buy wax ne min alaamati qurbi saati fushuwu tijaarati wa zuhuril qalam zuhurul qalam bokk na ci liy wane ne ñi ngi ci mujjug jamono mooy commerce daanaka day tasaaroo lool koo gis rek daanaka ci commerce lay yëngu lii ñuy wax mbind day tasaaroo lool bari am beneen xadis yonent bi alayhi salaatu wassalaam buy wax ne wa yadharu zina am beneen riwaaya boo xam ne day wax wa tashiu lfahisha bokk na ci luy wane ne saa ñi ngi ci mujjug jamono li ñuy wax njaalo wala ayaasu billah day fés lool am sax riwaaye boo xam ne li ñuy wax ay ñaawteef day fés lool am na beneen xadis lépp rek luy wane ne jumtukaay yii nga xam ne ñëw na mi ngi dëggal lu yonente bi waxoon sallallahu alayhi wa bu yàgg wa fi xadisin axar min ashraati saati arrajulu yakzibul kizbata fa tablughul afaq benn waay dina nar aw nar mu wër adduna bi bu ñu seetloo li ñëw ci ahadis yooyu mooy marché yi jege yaakaar naa ne léegi commerçant yi ku leen laaj li leen nouvelle technologie may marché bu nekk ca siin nga war a nga mën a nekk Touba man faa jënd commande ko mu agsi ca doo jóge fi nga nekk fay ca doo déplacé fi nga nekk kooko jot li nga ko fay ca doo déplacé fi nga nekk loolu lépp li ko maye mooy nouvelle technologie kon léegi amoon amatut mën ngaa nekk fii léegi xam marché Sandaga prix ya fam tollu léegi marchandise mu nekk prix ba fu mu tollu tey tey tey tey nga xam ne sang su baax ci fii la ñuy toog di xam ceeb bi fii piri bi toll bu yokkoo ñu xam ne yokk na xam lam yokk ca Inde bu agsee dakaar liñ ciy teg ba bu agsee Touba buy agsi Daaru la muy war a jar léegi suñu axma ñoom dañ koy mën a xam ndax birum ceeb bi da leen di yitteel loolu lépp lu muy tegtale kon mooy jegeeg aswaaq jegeeg jegeeg marché yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam tuddoon na ko bu yàgg li ñu ko wan léegi mooy nouvelle technologie loolu mooy ci wàllu jokkaloo rek mais dem gi it yombal na ko nouvelle technologie yombal na ko loo xam ne doxub mën nañu wax ñetti weer la waroon a doon boo doon war fas léegi ci ay waxtu nga koy dox loo xam ne ci ay waxtu nga ko waroon a dox ci ay minute nga koy dox jamono yu yàgg xam naa kuñ mag ma am na mag ñoo xam ne ñi ngi daaru gii ku leen ne woon mën nañoo sone wala ñu nodde Touba tàkkusaan nga déparé fa agsi fii daaru ci waxtu wi am na ñoo xam ne boo boo am na jamono yoo xam ne xëy ne ku leen ko waxoon dañ daan loolu kon ci xar baax yu mag yi lay war a doon ndax koo xam ne danga daan dox diggante bi wax am ci ay waxtu kon loolu lépp mooy wane ne jege gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax ne jamono ñi danañ ko jege waxtu yi jege ko dangay gis loo xam ne bu njëkkoon ci weer nga ko war a mën a sottal léegi nga mën koo sottal ci bis waaw nouvelle technologie yi àgg na ci même boo doon tabax wala dara am na loo xam ne bu doon bu njëkk ñu bëgg a yenu la ñuy yenu ci ay bopp di ko indi di gas ak i loxo lu ñu waroon a def ci weer léegi mën nañ koo def ci benn bis kon wa yataqaaraba zaman jooju yonent bi wax mel na ne nouvelle technologie bi ak sil na ko ba ñu teg ci suñu bët waaye ku ne xam na ne it li waxoon ne euh, ar rajulu yakzibul kizbata fa tablughul afaq léegi da ngay gis koo xam day maanaam sàmba booy boo xam ne day xëy nar aw nar dugal ko ci internet mu daj àdduna bi kapp ci bis bi ci saa si ci minutes yi léegi da ngay toog fii di gis loo xam ne ki ko posté mi ngi ko posté Chine wala Washington ñu wax la heure bi ko posté mooy ci seconde yi seconde bu duggee rek ci saa si nga gis ko ndax internet ku ne xam na la ku ne xam na ne shabaka la wala réseau la boo xam ne day jokkale machine yi sëñ bi yor nga xam ne am na nu muy demee am na ñoo xam ne ña nga ñuy seetaan fi mu ne fu soree sori laa qadarallaa bu ñu fi naroon aw nar day war day war day war adduna bi kon kon li yunte boo xam ne ar rajulu yakzibul kizbata fa tablughul afaq nouvelle technologie bi mel na ne indi na ko ba ñu gis ko ba mu jege waaye li waxoon ne wa tashi'ul fahisha ñaawteef dafay tasaaroo ñi xam lii di sabakat internet léegi lu bare bare bari ci ay ñaawtéef ñi ngi ko ciy dugal lu bare bari loo xam ne bu njëkkoon xel sax du ko xalaat léegi ñi ngi ko ci tasaare boo bësee bouton rek mu génneel la ko kon tasaaroo goo nga xam ne ñaawteef walla ay ay ay ay ay ay fawaaxis tasaaroo na ko loolu it nouvelle technologie bi wel na ne mu ngi ñu koy dëggalal ndegam nag euh, jumtukaay yi nii la mel ci suñ dund gi nga xam ne léegi téléphone man nga ne ñu ko amul bëri bëreetut léegi ordinateur yi fa tabarakallah mi ngi bari lool ak yeneen nag jumtukaay yu xarala yi mi ngi tasaaroo ci loolu lépp moom ma wax nañ ne buñ ñu nee nouvelle technologie xel yi ci loolu lay njëkk ci loolu lay njëkk a dem ndegam noonu la amee jeexee ci suñu dund duñ taxaw di jël benn benn di ko wax ndax am na ci léegi sax dem nañ ba gone yi jumtukaay bu génn ñoo koy njëkk a xam ñoo koy gën a mën a xam la muy man ak la muy def ak nañ koy utiliser léegi moom loolu moom daanaka wax ci amul solo lan mooy internet lan mooy ordinateur lan mooy portable noonu lay fonctionner léegi gone yu ndaw yi ñoo la gën a xam da ngay gis ku feregut léegi bu déggee ak ak sone day daal di dëpp dox ca nopp ba wala bu joxee boo ko joxee appareil mu dëpp ko ca nopp bi léegi nga xam ne day mel ne niñ ko teel a xamee jéggi na dayoo. waaye nag technologie boobu waxoon naa ne li ko lal mooy gëstu ci wàllu xam-xam li ñuy wax recherche scientifique kon bala ñuy xool l'islam nu mu nan la gisee jumtukaay yi nañ xool jëmmi gëstu bi àggale nit ci découvrir walla fabriquer wala réaliser jumtukaay yi gëstu boobu ban gis-gis la ci lislaam am mooy ñaareelu tomb bi ñu bëgg a waxtaane du jar ñuy indi ay ahadis yu bari ak ay aaya yu bari ngir wax lislaam fonk gum fonk xam-xam muy science ndax lislaam xam ngeen ne wuute naag diine yu bari wala boog ñu ay kilifa yeneen diine yoo xam ne ba science di évoluer ñuy gëstu ay gëstu di fent wala di découvrir ay vérité scientifique maanaam ay xam-xam yoo xam ne science moo koy saxal am na ci diine yoo xam ne ña jiite woon diine yooya dañ doon weddi loola di tëj ña daan wax loola wala sax ñu leen di rey loolu loolu yaakaar naa ne moom yàgg nañ koo dégg ba tey ka njëkk wax ne suuf si dafa jant bi day wënde day day tourner wala suuf si dafa nekk lu kuppandalu yaakaar naa ne fitna ju rëy juddoo na ca waaye lislaam ku ne xam na ne moom dafa woote ñu xalaat ci dun bi nga xam ne moo ko bind lislaam dafa woote ñu gës lislaam dafa soññee ci ñu sàkku xam-xam waxuñu xam-xamu diine rekk waaye xam-xam bépp loo xam ne bu am njariñ la lislaam daf cee daf cee soññee junj ci ñaari aaya rekk ku ne xam na ne dañ koy faral di wax aaya bi njëkk a wàcc xara xool leen ni woote ci yàlla ame solo yàlla njëkkut a wax yonent mi ne ko ud'u njëkku ko wax jihaad ni mu ame solo njëkku ko wax ne ko jaahid ku ne xam ne ne l'islam lay ponk yi mooy julli njëkk ko wax ne ko salli njëkku ko wax ne ko zakki kon lim ko njëkk a digal mooy iqra bismi rabbika allazi xalaq kon loolu rek firndeel na lu rëy rëy ci ne jullit kenn waru koo jiitu ci gëstu xam-xam yonent bi alayhi salaatu wassalaam lu ko yàlla wax ne ko ñaan ko ñu dolli la ko waqul rabbi zidni lu mu ci teg ah ilman xam-xam kon ya yonent bi salaatu wassalaam yàlla daf ne ko ñaanal ñu dolli la xam-xam baatub ilmu nag buñ ne rek mooy maarifatu ahkaami salaa wal hajj wa zaka wa qawaidil iman du loolu rek du rek jaamu yàlla yi waaye lépp loo xam ne lu amal njariñ nit ki la muy science naturel dugg na ci muy xam-xam yi nga xam ne dañ koy gëstu muy amal njariñ dunduk doomu aadama loola bokk na ci ndax waxi wax ju siiw ji ne na ngeen di sàkku xam-xam donte da ngeen a dem ba ba Chine ku ne xam na ne dañ koy faral di wax ne koy ñi koy firi dañ naan booba xam nañ ne kuy dem Chine demoo fa ngir wuti xam-xamu hadis demoo fa ngir jàngi alquran kon xam-xam buy amal njariñ doomu aadama rek bu mu mën a doon lislaam kon da koo digle jël xam-xam def ko muy farata sàkk ko nekk farata ca jàngale mu mu nga xam ne alayhi salaatu jàngale na ko alquran jàngile ko jullit yu njëkk yi ñoom déggoon nañ ko jullit yu njëkk yi déggoon nañ njàngale moomu ba tax na am na jamono joo xam ne ñoom ñoo rawoon ci xam-xam yaa fu suñ ci woon ci xam-xam am na jamono joo xam ne lépp luy découverte scientifique la ci ëpp solo ci jullit yi la jóge woon danañ tudd ay tur yu bare bari di ko joxe misaal ci xam-xam yoo xam ne jullit yi ñoo ko njëkk a ñoo ko njëkk a gis ñoo ko njëkk a feeñal danañ ci joxe ay tur rek ku mel ne Ibn Fernas nga xam ne mi ngi faatu ci mille ci huit cent quatre wax nañ ne moo njëkk jëfandikoo jumtukaay buy naaw xam naa naaw nga wutoon moom waaye ala xaal xalaat dara ab jumtukaay boo xam ne mën naa naaw ci jaww ji kooku ab jullit la woon moo njëkk xalaat moo njëkk a gëstu ba defar lu mel noonu ba utiliser ko am na tur bu siiw ci wàllu xam-xam Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi kooku yàgg nañ koo dégg moom mi ngi faatu ci huit cent quarante six xam ngeen ne li ñuy wax aljabr ilmul jabr moom ci moom lañ koy askanal moom moo ko xalaat moo ko fent Abu Bakr ar-Razi borom moo taalif tafsir bu réerëy kooku am na téere bu mu taalif ci wàllu médecine Europe ay siècle moom lañ daan jàngale ci seeni université ay at yu bare bare bare am na benn médecin boo xam ne égyptien la ibnu nafis kooku li ñuy wax ak dawra damawiya moom moo ko njëkk moo ko gëstu boo ko njëkk a trouvé maanaam ni deret ji di dawe ci yaramu doomu aadama dawra boobu moom moo ko njëkk a découvrir ko ca ñu baree bari lañ kon am na diggante boo xam ne jullit yi ci wàllu xam-xam wàllu gëstu kenn rawu leen ci woon ci àdduna bi bari na loo xam ne ci ñoom lañ ko jëlee ñoom dañoo jëlee ci ñeneen gën koo developpe gën koo xóotal gën koo yaatal ñi ñëw seen ginnaaw jëlewaat ci ñoom waaye nag dafa mel ne dañoo dem ba jamono fi ñu tolloon ci wàllu xam-xam mel ne dañoo giim waaw day mel ne dañoo mujj ne jullit daal dañoo mujj am jamono joo xam ne dañoo sàggan ba seen làmp seeni làmp fay ci wàllu xam-xam xëy na noonu lañ ko mën a waxee mooy demoon nañ baraw jekki-jekki des ginnaaw te loolu li ci gën a doy waar yemul sax ci wàllu li ñuy wax al ulumul insaniya mooy les sciences humaines lu jëm ci wàllu histoire taarix lu jëm ci wàllu géographia lu jëm ci wàllu falsafa loolu dañ cee deltu ginnaaw waxuma laal nag yeneen xam-xam yi ñuy tuddee moom li ñuy tuddee al ulum at tabi'iyya mooy science naturel mooy gëstu ci wàllu physique ak chimie ak yenn science yi nga xam ne mooy ci la ñuy découvrir yu baree bari yoo xam ne ay jumtukaay yu baree bari yoo xam ne ci science boobu ci la ñuy jaare ba defar ko science boobu moom ci dañ cee deltu ginnaaw damay yéem lool benn bindkat bu ñuy wax euh, Murat Hoffmann nekkoon ambassadeur Allemagne ci Maroc wala Algérie dafa tuub dugg ci lislaam te taalif téere bu am solo tudde ko al islam kabadil moom bi muy wax ci wàllu xam-xam ni ci lislaam deme woon ak niñ ci delloo ginnaaw daf caa wax ne nag am na li maanaam lislaam dafa jekki-jekki ak lëndëm ne dugg ci biiru lëndëm mën nag am na ñetti exception maanaam am na ñett ñum ci settee ci ni lislaam bépp àndoon di nelaw moom ñett la ci settee muy Muhammad ku ñuy wax Muhammad Iqbal dëkk Pakistan ak imam Muhammad Ghazali ak Cheikhul Khadim nee na ñett ñooñu la gis ne moom lislaam bi mu demee ba lépp giim ci wàllu xam-xam ñett ñooñu ñooy ay ay ay nujum yoo xam ne ñi ngi doon leer ci biir lëndëm googu xawma nag lu ko xamal loolu <laughs> moom kon loolu ngir wane rek ne lislaam dañoo xam-xam jullit yi ñoo ci sàggan mais l'islam sàgganewu ko l'islam sàgganewu ko waaye jullit yi ñoo ko fonkoon ba mu yàgg ñu ñu ñu sàggan ci mu dem ba li ñuy tudd nouvelle technologie maanaam xarala yi nekk ci loxo yi ñeneen ñu dul ay jullit ca ku ne xam na ne ñooñu seen xel wala seen xalaat walla seen yitte nekkul ci li lislaam di jàngale li lislaam di digleeg li lislaam di tere loolu ñoom seen yoon nekku ci du bañ koy fent du bañ koy du nañ koy jëfandikoo du nañ koy ame du lenn ñoom daal seen xel loolu du ca nekk waaye nag jullit bi ginnaaw moom munta ñàkk jëfandikoo jumtukaay yi moom te ñi koy defar donte du ñuy jullit waaye moom munu koo ñàkk li ci ëpp du ñuy jullit waaye moom mënu koo ñàkk kon nag war naa laaj moom man lii nga xam ne soxla naa ko lan la ci sama diine wax ban gis-gis la ci sama diine am moo tax kon tomb boobu lañ ci lañ ciy teg muy wane li ñuy tuddee al wasailu technologie ban gis-gis la ci lislaam am xëy na jullit yi moom la xaaruñu xaaruñu kenn di leen ci ifta moom mel na ne xaa ñu bari bokk xaaruñu ñu koy ifta ay benn benn moom am na ñoo xam ne dañuy xaw a teengal ne du ma jënd télévision sama kër am ñoo xam ne xëy na sax du teengal waaye gis-gis buñ ci am la maanaam am ñoo xam ne jumtukaay yu bari nanguwuñ koo am ñoo ñëpp ngir bëgg a aar seen diine ak ngir xalaat ne lii mën naa am seen diine rafetluwu ko moo tax waaye nag fokk ñu nafaraat xool lii di ay jumtukaay ban àtte lañ ko war a mën a jox jëfandikoo ko donte nag bari na ba nit mën na ne ah ginnaaw ñëpp a ngi koy jëfandikoo moom lu lu luñ ciy laaj lan mooy àtte bi buñ bëggoon a xam ndax toujours léeg-léeg nga dégg ko ñu koy laaj atteb jumtukaay xarala yu bees yi ay internet télévision bi télévision yi ordinateur yi portable yi ban jëfandikoo gi lu ci l'islam wax l'islam moom dafa am ay qaida ay règle générale yoo xam ne moom lay attee lu mu mën a doon loo xam ne bees na ci jamono boo ko delloo ci qawaid yooyu man ko ci àtte moom li ñu tuddee al qawaid al usuliya aw al qawaid al am na ñaari qaida yoo xam ne boroom xam-xam yi ci la ñuy dellu pour àtte lépp lu bees ci wàllu jumtukaay yi ñuy jëfandikoo benn qaida bi mooy al aslu fil ashyaa'i al ibaaha dafa am benn principe bu lislaam saxal mooy mbir mu nekk mu bees mu nekk da koy jàppe dañuy jàpp ne lu dagan la ba araam gi di sës maanaam lépp luñ xamut ab ateem dañ naan lii lu dagan la ba ñuy gis lu ko araamal nga xam ne al ibaaxa mooy dagan gi moom mooy nekk cosaan dagan gi mooy jiitu xam na nag xëy na ñoo xam ne dañoo dañoo am wara ñoom dañuy sàmmoon sàmmoonte ñoom dañuy naan dañ koy jàppe lu araam ba gis lu leen ko daganal ñooñu moom ñooñu sori ñi lool nag moom xëy na waaw xam ne lenn lu nekk moom dañuy téye seen bopp ci lépp ba mam leer na leen ne lii lu dagan la ñu doog a jëfandikoo loolu beneen niveau la waaye ñun jullit yi ordinaire yi ñun dañuy jëfandikoo qaida bi nga xam ne al aslu fil ashyai al al ibaha mbir mi danga naan dafa dagan ba ba ngay gis lu ñëw tere la ko loolu ñoom ñu ñi ñi ñi xalaat ba da boobu boroom xam-xam lislaam yi teg qaayida boobu fu ñu ko teg mooy dañoo dellu rek ci li lu alquran wax ay ayaat yu bari yoo xam ne bokk na ca walla di xalaqa lakum ma fi ardi jamian ginnaaw yàlla moo ne man lépp lu nekk ci kaw suuf dama koo bind ngir yéen yàlla du bind dara ngir nun ba noppi nag nañu bu leen ko araam na ci yéen ñoom loolu foofu rek foofu lañ ko teg wa xarale lakum ma fi samawati wa ma fi l ardi jami'an minhu looluy wane ne kon yàlla dafa xé dafa xéewale doomu aadama tàggatal ko suuf si tàggatal ko lu baree bari ba suñu ba doomu aadama xelam di ci génne lu bari ñu nekkoon dañuy jàpp ne lépp loo xam ne xelum doomu aadama gëstu na ko dañuy jàpp ne dafa lu ko dagan la nag ba ba ñuy gis lu war a tax mu araam mooy lor ju nekk ci biir moo tax ñoom dañ naan boo jëloon tele ordinateur bi dañ naan la lu dagan la téléphone yi dañ naan la lu dagan la waaye ñu bàyyi xel nag ne am na ulama yoo xam ne ba ba ba ba li ñuy wax euh, télégraphe ba muy doog ba muy dog a génn waaye téléphone sans fil yu njëkk ya nga xam ne ci diggante gaar yeeg gaar yi la daan am am nañu ko araamaloon ndax ne bidaa la ndax xamuñu ko ci diine loolu amoon na waaye nag ñooñu ñu néew lañu woon mooy ñu doon dë dëkk foo xam ne fu mel ne naj am na ñu fa nekkoon ñoo xam ne moom lu mosaa bees ñu ñu ne loolu lu araam la waaye li ëpp ci boroom xam-xam yi ñoom dañuy wax ne qaida bii daal moom lañuy jëfandikoo ba nekkoon ordinateur yi day day dagan lool téléphone yi day dagan télévision day dagan waaye nag araam nga daf koy gaar saa buñ demee nag ba di ko jëfandikoo ci lu araam bu boobaamu mu araam bu boobaa beneen qaayida beneen règle moo ñëw indi àtte boobu mooy kullu ma yuaddi ila xaraamin fa huwa xaraam loo xam ne automatiquement wala nécessairement daf lay yóbbu ci lu araam loolu day araam ci yow waaw ki nga xam ne ba muy jënd ab DVD wala appareil ba koy teg DVD yam ca boole lépp la ca nekk lu araam la appareil ba day araam ci moom CD ya moom seetaan ko araam ci moom waaye nag ndax appareil DVD lu ab safaan rek lañ ciy teg mën nañ cee teg kuy toog di jàng alxuraan mën nañ cee teg kuy toog di jàngale kon alwasailu laha ahkaamul maqasid loolu la usuli yoon yi di wax mais jumtukaay yi la nga ci jublu loola atteb loola lay yor jumtukaay la ca nit ki jublu atteb kooka lay yor ñaar man nañoo dem di jëndi paaka ca marché ba kiy jënd paaka araam ci moom kiy jënd paaka dagan ci moom waaw bu sëñ Axma bëggee wàjj dem di jëndi paaka bokkut ak sàmba booy ba nga xam ne moom day teru di jëndi paaka kon paaka bi amul atte foofu atte bi mooy mi ngi atteem mooy lañ koy lañ koy doye loolu mooy ñëw ci télévision yi mooy ñëw ci ordinateur yi moo ñëw ci portable yi am na ci ñoo xam ne seen portable dañ ci faj ay soxla waaye am na ñoo xam ne SMS ya yónnee ña ngi cay tas sëy jàmbur waaw bind ay ay ay leeta ay nit ba indil ko ci ay jafe-jafe am na ñoo xam ne agresseur yoo xam ne léegi ay portable la ñu yor ah di topp di ci topp nit ñi bari na ay bande ñoo xam ne ñi ñuy communiquer ci ay portable kon jëmi portable bi moom al aslu fii al ibahatu lakin al istimal bu fekkee ne dafa araam kon wasila ba day topp araam googa su fekkee ne da nga koy jëfandikoo ci la araam wasila bi day araam su fekkee ne da nga koy jëfandikoo ci lu dagan wasila bi day daal di dagan loolu moo am ci suñ télévision yi boo yoree sa télévision jënd sa antenne parabole bu la neexee nga jëmali ko penku muy jàpp xanawaat sharqiya yi ngay déglu alquran di am xanaatul majd di am xanaatu yeneen su la neexee nga jëmali ko xarbu di am yeneen chaîne kon moom atteem mooy ka ko jënd ngir jëmale ko feneen ngir am chaîne yeneen yu baaxut yoo xam ne la ca nekk diine gërëmu ko rafetluwu ko wala boog nga am sa internet mën ngay dugg ci site yu baax site yoo xam ne boo ci duggee jàng ci sa diine waaye mën nga ko faa bàyyi dugg ci yeneen site kon al wasail yooyu moom jëmmi wasila bi atteem du atteem day topp rek kullu ma yuaddi ila xaram ida kanat il wasilatu tuaddi bika bi al xaram fa hiya xaramun kon li am solo mooy jullit bi moom mbir mu nekk mu jéem ca xam anam nga cay lor ak anam nga cay jariñ waaw loolu mooy responsabilité jullit waaye nag loolu du jullit yépp ñooy niveau boobu daanaka ñi ñuy tuddee kilifa yi boroom xam-xam yi ñi nga xam ne mën nañu tuddee al musaqafoon ñoom toujours ñooy discuter ci yooyu moo tax man maanaam tànn gi ñu tànn thème bi loolu la loolu la lay firndeel day du ci am na ñoo xam ne seen xel nekkul ci la laaj lii lu ci baax ak lu ci baaxul mais ki nga xam ne mu saqaf la moom ki nga xam ne mu fakkir la moom ki nga xam ne xalaatkat la mooy toog di xool société bi li ñuy jëfandikoo lan moo ko ciy lor lan moo ko ciy jariñ loolu moom du du ñëpp a koy def ay nit ay benn benn ñoo koy def ci société bi mooy ñu mel ne lii ñu def nii ndax buñ fàttalikoo ci histoire ñi ngi ñuy nettali benn xiwaar wala benn niqaas benn discussion bu amoon ci diggante Socrate ak Aflaton ay philosophe yu yàgg bi bi bind di doog a feeñ xam nga technologie bind loolu technologie daa am yu bees yu yàgg bind am nag jekk am na technologie bu ñuy bindee ba muy doog a feeñ ñaar ñooñu xalaat nañ ci ku mel ne Socrate moom lam ca gisoon mooy rek ay maanaam côté positif négatif yi la gisoon maanaam lor yim mën a jur Socrate dana woon bind tencee ba ñu dugg bind boo ko defee dana tax sa zakira nga ñàkk ko maanaam niñ mënoon a mokkale bañ xasee tàmbalee bind loolu dafa wàññi maanaam man a mën a mokkal xam nga su fekkee ne jàpp jàpp nañ ni loo dégg boo ko mokkalu ñàkk nga loola ni ngay tarkiise pour jàpp pour pour pour déglu loola ni ngay concentré woo pour jàpp ko du bokk ak boo yoree sa xalima di wala yaa ngi jàpp ne ñi ngi wax am na keneen kuy bind fee nga xam ne saa bu noppee ma mën caa dem xam sa attention du du foor lool kon Socrate ne woon na bind am na côté ay lor mooy day tax suñ zakira Euh, dootu dootu am doole lool dana tax niñ doon jànge soppiku am na façon yu ñu daan jànge léegi bu bind amee ni nga daan jànge day soppiku waaw ndax nañu na na saxaaba yi ridwanullah alayhim daan jànge alquran ndax ñun ñii noonu la ñuy jànge alquran jàng mi wute la ko waral ñun am nañ jumtukaay yu ñu amutoon ñoom kon moom ragaloon na ne kon soppi gi njàng mi ni ñuy façon jàng di soppi ko mën naa indi ay ay lor waaye dem na ba ne ñetteelu lor bi mu gis ci wàllu mbind mu ne talashi alxususiya maanaam intimité secret dootu mën a am luñ xas bind mënulaa wóor ne lii dootu tasaarooti ci àdduna te li nga jàpp mokkal ko waxoo ko kenn bindoo ko fenn mën na laa leer ne xam-xam bii nga xam moom lii nga xam moom maaluma bi nga am moom dootu bu génn kon mais Aflaton moom lu lu mu gisoon mu ne moom gis na ne bind dafay tax nit ki farlu gi mu doon def ci wàllu saqaafa wàllu culture day yokk bind dana tax nit ñi seeni xam-xam gën a tasaaroo kon nga gis ñoom bi bind feeñee rek ñi ngi toog di xalaat lan moo ciy lor ak lan moo ci am njariñ ndax àdduna moom bindoo noonu loo gis rek am na wala boog li ëpp li ëpp am na ay njariñ am na ay lor bul jàpp ne lii baax na ba doo xalaat côté yam la mën a lore bul jàpp na lii baaxut ba doo xalaat côté yam ca mën a jariñoo kon nit ki dafa war a xool di war di màndaxe mbir mu nekk la ca ëpp njariñ ya wala lor ya lu ca ëpp kon foofu la ñuy jéem a xoole nouvelle technologie yi xëy na yu bees yi lenn ci ay njariñam ak lenn ci lor yu man a indi njariñ yi moom moo gën a jege ndax kenn ku nekk moom nga gën a yëg waaw maanaam nouvelle technologie muy jumtukaayu xarala yi njariñ yi mu am kenn ku nekk moom nga maanaam moo gën a aqrabu ilal madarik maanaam moom la nit ñi gën a gën a jàpp bokk na ci njariñ yiñ ñu ci tudd mooy yombal na ak tawaasul yombal na taaruf ak tabaadul day jàpp ndalal nit ñi ñu communiquer ci seen biir day jàpp ndal nit ñi ñu mën a xamante ci seen biir day jàpp ndalal nit ñi échange walla weccoo gi ñuy weccoo ci seen biir loolu yaakaar naa ne jërul jërul sara ku ne xam na ne ci internet yaa ngi ciy jokk nit koo xam ne mosoo giseek moom ngeen di weccoo ay xam-xam di jariñante di laabérante yaakaar naa ne seen sit bi am na ñu ciy dugg di ci jële ay xam-xam di ci wax ak yéen di ci bindanteeg yéen ci ñooñu xamu leen fu ñu nekk ca loolu nekk njariñ loo xam ne njariñ lu yaatu la bokk na ci njariñ yi nga xam ne nouvelle technologie am nañ ko moo xam télévision la moo xam internet la ordinateur moo xam ay euh, portable la ordinateur wala moo xam téléphone la mooy dana la jàpp ndalal nga mën a àgg am ak mën a àgg ci boo duggee ci biir da nga fi yegg ay junniy junniy téere yoo xam ne boo ko bëggoon a jënd indi ko du sotti kon yaakaar naa ne loolu njariñ la lu rëy rëy rëy kon jumtukaay yu bees yi indi la njariñ yaakaar naa ne télé indil lañ ñu dugguma ci comme ni ma ko waxee woon ci yeneen domaines yi wàllu médecine xam nga ne li ci technologie indi ci ay njariñ bari wàllu agriculture yeneen wàll yi mais damay yem rek ci li ñuy wax intique les nouvelles technologies de communication de l'information et de communication bokk na ci njariñ yim am mooy mën a jàppandal jullit ñi ñu mën a tasaare xam-xamul islam léegi yaakaar naa ne l'islam am njàngaleem ay téereem alquran ak i tafasiram xadis ak i suruxam lépp léegi ñi ngi koy mën a tasaare di ko jaarale ci internet di ko jaarale ci ay CD di ko jaarale ci ay di ko teg ci ay télévision am nañ ay xanaat yoo xam ne alquran rek la ñuy teg kon loolu lépp ay njariñ la yu ci nekk waaye ku ne xam na ne dana dana économiser nit ki waxtu dana économiser nit ki ay effort ndax xarala jumtukaay xarala loolu lay jariñ boo waroon a wax yi nit ab xibaar nga toog fii wax ko ko léegi loolu ku ne xam na ne ak yombal la waaye nag ku am sa patrimoine mooy loo bëgg a léegi mën nga koo sàmmee ci jumtukaay yooyu loolu nag ca dëgg-dëgg am na jéego yu rëy yuñ ci war a dox xëy na bu ñuy jeexal dinañ ci dañ ci tudd tuuti waaye daal lu mën a luñ mën a sàmmee trace la luñ mën a wasaaree li nga xam ne moom lañu fi suñu mag ñi bàyyil la loolu nag fokk ñu ñu ñu ñu ndax yaakaar naa ne ku ne gis na bu bu yàggul rek am na sama benn xarit bu nekk université Gaston Bercy bi ci Saint-Louis mu indil ma benn DVD boo xam ne mbooleem wala li ëpp ci téere yi nga xam ne sëñ Abdourahmane jàngale na ko def nañ ko ci cam leer lool ci benn DVD nga xam ne boo ko dugalee ci ordinateur gis yëpp xam nga loolu ca bu njëkkoon ay cassette la doonoon mu doon ay kees yu bari bu njëkkoon xel xalaatugoon sax moom mu jàngale ba noppi nga mën a déggaat la mu jàngale woon léegi nga dem ba man koo am ci loo xam ne da nga koy def ci sa poos mu doon loo xam ne boo ko doon boo ko doon teg ay waxtu yi waxtu yi waxtu la loolu yaakaar naa ne lenn la rek ci junju nuñ mën a nu nu technologie bi nuñ ko mën a jariñoo moo tax loolu occasion bu mel ni ma ma ci ma ci ma ci ma ci ma ci euh, naw wala ma ci félicité wala ma ci ndokkeel ay benn ñoo xam ne ci am na ñu ma ci xamul ñu bari ñoo xam ne ñu ngi ciy góorgóorlu mais am na ñu ma ci xam ñoo xam ne ñu ngi ciy def jéego yu am solo euh, ku mel ne am na sit bu ñuy wax majalis ku ñuy wax Aziz euh, surtout sëñ Baara la euh, Aziz majalis sax lañ koy wax site la def bu tuddee majalis point org ci dëgg-dëgg site blog bu ama am solo boo xam ne mi ngi ciy tasaare njàngale njàngale lu baree bari ci njàngalem sëñ bi ku mel ne sëñ Abdou Khadir Kebe Mamor Kebe gis naa ñuy jéem a defar ay sites yoo xam ne ci wàllu arab ndax dafa néew lool am na ku ñuy wax sëñ Cheikh Fatma doomi sëñ Moussa Bassirou mi ngi defar sites yu am solo euh, Alaaji Njaay Cheikh ni li gis naa tomb sëñ bi mu di ko jéem a def ci PowerPoint di jëfandikoo ordinateur yooyu yëpp ay juhud la yoo xam ne ci ñi ma ci xam na xam naa ne fii comme jotuguma koo xam mais xam naa ne ñu ngi ciy def effort yu am solo bokk na ci rek jotaayi xam-xam yi ñi nga xam ne ñi ngi koy tasaare ci àdduna bi man koo jot loolu yaakaar naa ne ci effort yi nga xam ne ñoom ñi ngi utiliser nouvelle technologie di xool jawaanib anam ya ca baax ñu di ko jëfandikoo noona ca yaakaar naa ne jullit loolu mooy li am solo mooy lenn nekk mu xool nam ca war a mën a jariñoo mu jariñoo ca noona waaye nag mu doon lu am ay lor lool wàllu technologie bari nay lor nag waaw ni mu amee ay njariñ wala anam guñ ci mën a jariñoo ni la amee anam yuñ ci loroo mu mat a bàyyi xel lool ndax en général lor yi duñ ko duñ ko duñ ko duñ duñ ko seetlu ndax njariñ yi day gën a fés bokk na ci lor yi maanaam côté négatif mooy li ñuy wax idmaan da cee yomb idmaan ko maanaam chronique yi waaw am na ñoo xam ne ci portable lañ chronique ci portable bii am na ñoo xam ne fu ñu toll ñu ngi kacc kacc booy wax ak ñoom ña ngay kacc kacc booy noppi ña ngay kacc tëlatuñoo waxtaan fu ñu nekk ña nga ca loolu mooy chronique ci dara am na ñoo xam ne ci ordinateur yi lañ chronique dañ cay yendu duñ ko ba guddi ndax chronique lan mooy lan mooy idmaan mooy loo xam ne boo ko ñàkkee mu mel ne dangaa ngaa feebar boo ca nekkee doo talati dara day mujj jaxasoog nit ñi dootoo ci sa sawarati am na ñoo xam ne télévision dañ cee idmaan am na ñoo xam ne da ngay def dañoo ñàkk yitte fekk ku ñu yitte dafa am feebar bu leen dal ndax bu ñëwee di seeta boo nekk boo leen fekkee ñuy seetaan télé salaamaaleykum waaleykum salaam booy jàmmante loo wax fa mu gën a gàtte lañ koy wax gëñ ngaa dégg sëñ bi waaw gëñ naa koo dégg naka njaboot gi ñu ngi ci jàmm continuer xoolaatum télé fa nga demoon ah foofa di yàgguma fa damaa dem lañ ñëwaat maanaam nga xam ne moom waxtaan wi fu mu gën a gàtte rek fa la koy dagg loolu la ñuy tuddee idman mooy cronique ci dara ca loolu nag da cay yomb ci nit ku du ko yëg problème feebar la waaw lu mat a mooy daniku rawatina xale yi nag xale yi dañ koy def waaw da gis xale yu ndaw yoo xam ne am na man am na seen bu ma sonal lool sama kër tuyurul janna benn chaîne la boo xam ne ay xale yu ndaw ñoo ci nekk di wayaka di kii sama gone yu ndaw yi mënu maa fex ba jëlee leen ci télévision man maanaam léegi jigéen ñoom mag ñi nga xam dañ leen daan lëjël ñoom dañ koo def am ngéej moom ndax dafa la ñuy nekk jàmmal leen waaye mën nañ caa yendu ba tàkkusaan loolu nag baaxul fi psychologiquement baaxul ci seeni xel baaxul ci seen yaram te loolu dafa bari ci télévision yi am na ci ci ordinateur yi am na ci ci portable yi am na ci waaw kon zahira boobu nga xam ne maan ko ba mu xañ la sa digg ak nit ñi rawatina kilifa nag goo xam ne da ngay bari ñu lay seet si boo demee ba mënatoo a ko nit ndax te seetaan télévision wala nekk ci ordinateur bu boobaa loolu lor lay doon ndax danga am mission bu mag a mag boo xam ne danga nga caa war a jariñoo maanaam di ca tibbe ak di ca dugal di ca jariñoo mais bu mu jël sa occuper sa temps sa waxtu wépp waaw loolu yépp ay ay ay ay ay ay ay ay kii la boo mel kii rek tëju rek ñu ne daa tëju rek fekk te yaa ngay seetaan <laughs> say indo <laughs> loolu yëpp lu mat a bàyyi xel la chronique moo koy waral bokk na ci amaliyatu tadyi'il waqt mooy bokk na ci lor yi yim am mooy mën a yàq waxtu te doo ko yëg ndax da ñëw ci loo am njariñ nekk ca tuuti dem ci lu amul njariñ ca doo ko yëg sa waxtu wépp dem ba dootoo ko ba dootoo ko tal waaw euh, bokk na ci lor yi mooy yàq gi ci yàq seen alal maanaam buñ wa buñ xamoon kenn ku nekk boo nattoon yow téléphone portable bi nga ko amee léegi li nga ciy ñàkk ci xaalis ci weer li nga ci ñàkk ci xaalis ci weer moo gën a cher fuuf la nga daan fay ci sa téléphone fixe daanaka bis boo bis boo ñàkkul lu mat 1000 francs du am li gën a ndaw bis boo ñàkkul lu mat 1000 francs ci crédit du am loolu boo ko weer bi ñaata la du doon 30000 SMS yi ñuy xeeb maa ngi seetaan ci benn ci benn ci benn télé ñu naan alamul arabi 6 milliards. de dollars ci ay SMS ci benn at liñ ci liñ ci liñ ci def ci ay SMS mat na ko nga xam ne yàqteem alal a ngi ci moo xam ne doo ko yëg ndax loo xam ne dafa war a nekk pour liggéey léegi da ngay dem ba def ko waxtaanukaay ah diw gëj naa koo dégg bu dee jokku mbokk baax na waaye danga nga ca dem ba ñàkk ci loo xam ne dana mat ñaar téeméer yoo xam ne jëloon na kilo suukar boo mën a sarax. mbokk mu nekk ci sawet loolu lépp da jullit bi da ci dul bàyyi xel mooy mais ndax ndax mbir mu nekk war ngaa seet bañ cee topp tubaab yi bañ cee topp tubaab yi ndax man yaakaar na ne ñun ni ñuy jëfandikoo ay portable même tubaab yi jëfandikoo wul noonu Sénégal gi li ñuy ñàkk ci po moo tax moo tax moo tax sociétés yi ko sociétés yi moom tubaarkal li li ñuy am ci bénéfice beneen société amul parce que lu ñor nga woote lu ñorul nga woote lu ñor nga yónnee message lu ñorul nga yónnee message ca téléphone portable dëgg-dëgg pour liggéeyee waroon a tax mais ñun dañ ko def daal waxtaanukaay te loolu nag waruñoo am waruñoo am jot gi lañ cay def ci xaalis war nañoo am feneen fu mu dem ndax man na maa am man li may ñàkk ci portable ca sama dépasse doyu li may ñàkk ci crédit xajoon na feneen kon yooyu yëpp ci lor yi la bokk euh, mooy jëfandikoo bi ñu koy jëfandikoo ci lu ëpp ca tubaab yi nag dañuy dem ba di la ci nax man dañuy génne portable benn série buñ génne buñ toggee weer wala ñaari waar génnewaat beneen série ca boo xoolee différence ba ay image lay doon wala ay son da ngay gis koo xam daa ma sama portable bi safatuma ndax amuti jàng mënuma cee dugal ay son wala mënuma cee dugal nga xam ne léegi yëmatoo ci maanaam mu mën a wuyoo ak mu mën a woote da ngay koo xam ne daa man daal rus naa yore ci portable bi tiit tiit ji sàppi na ma léegi damay bëgg portable boo xam ne day day abi jàng nga xam ne moom mën naa am ba mu yor moo gën a baax waaye bee fokk mu am bu ëllëgee ñu indi ci leneen léegi ñu ngi ciy dugal télévision ci portable yi léegi ñu ngi ciy dugal internet pour jaayee ko ko rek nga yow nga nekk ci nag nekk consommateur boo xam ne da ngay daw ci ginnaaw loolu rek doo talat dara am na ci ñoo xam ne fi ne dañoo maanaam dañoo asbaxu rahain lil ajhiza waaw am na ñoo xam ne léegi day mel ne moomatuñ seen bopp ci ay matériel portable fa mu gën a chéré lañuy yor bu ñu ko yoree ñaari fan gis bu gën a baax booba ñu bu ko wàcc jënd booba ordinateur fu mu gën a chéré yu bare bari du dematuñ ba xool li muy jëfandikoo waaye da ngaa dem ba yow euh, mu nekk prestige xaw ma nu ñu koy tuddee nga xam ne yow da nga ciy wanewu léegi rek waaw fu ñëpp génnee nga génnee te loolu nag jullit war na ko moytu bokk na ci njar lor yi xëy na maanaam euh, yàq yàq gi ci mën a juddoo nag moom mooy bi ci gën a garaaw mooy liñ ciy jàllale yàq gi mën a yàq moo am ay xalaat yu baaxut la moo xam ay image yuy yàq xelum nit ki moom la loolu moom bokk na ci danger bi gën a mag ci wàllu jumtukaay yu xarala yu bees lu mata bàyyi xel la ndegam nag xëy na jafe na nga man koo ndax ñoom defe nañ pour def ba man koo man koo man koo censurer yombut fi ne internet li ciy jàll pour nga censurer ko yombut waaye nag teel yee say say nit xëy na loolu ci waajibaat yi euh, dañ koy tënk mais daal li ci ñëw ci ay yàq ci ay euh, photo yoo xam ne day yàq xale ak ay film yoo xam ne day yàq xale ak ay xalaat yoo xam ne day xeex diine loolu bari na lool dem na sax ba ni ñuy xeexee lislaam ci internet bi dafa jéggi dayo dem na sax ba ci suñu yoon wii léegi am na ñu ubbi ay site spécialement pour attaquer dama du ba du ma du ma tudd ci site yi kon mu doon publicité ca duma leen publicité mais am na site boo xam ne bi ma ko nit yónnee ba ma ca duggee dama jommi waaw yaakaaru yaakaaruma nit ñi mel na ko ci xeex li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy almuridiya waaw mu doon loo xam nag kon loolu comme moo ta bàyyi xel aspect yooyu nga xam ne parce que loo xam dafa yomb mën ngaa toog sa ruq dugal ci loo xam ne kenn du xam foo ne dafa yomb ragal nit kii lu mu ragal ragal loolu dem na ko dana ko ñime moom xam nga rajo boo waxee mën nañoo xàmmee sa baat wala nga téléphoné ñu xam fa nga localiser la mais internet moom fa nga nekk dugal dara moom jafe na xanaa borom site ba rek moo koy mën a éliminer bañ koo bañ ko dindi ko far kooku mbir mu doy waar la kon loolu it kon daal loolu lenn la rek ci njariñ tudd nañu rek nouvelle technologie am na ko kon ci biir loolu lan moo ko ci war yaakaar naa ne tool waaw ginnaaw nee nañ la lii ay njariñ la lii ay lor la lu ko war dama seet njariñ ya fam nekk mu gën koo développé gën koo yaatal gën koo gën kaa jariñoo xool lor ya fu mu nekk mu xool nu mu koy jéem a moytoo loolu nag fan ngay jaar la ca jiitu rek mooy jéem a nag jullit yi jéem a maîtriser technologie bi bañ a doon ay consommateur kese maanaam war a bokk ci ñi ciy defar ndax boo xoolee jumtukaay yu bari yaa ngi koy defar mais jullit defaruñu ko defar nañ la nooy xamee sa waxtuy julli nooy xamee xibla nooy appareil boo xam ne dañ ciy dugal alxuraan nga mën a déglu ba alxuraan di jeex boole ci tafsir mais boo xoolee fu ñu ko defaree China fu ñu ko defaree Corée fu ñu ko defaree Japon ñu ko defaree jullit yi kan lañuy ñuy defar ñoom loolu nag buñ ci tuut buñ jàpp ne waaye même ñun ñii man buñ ndax nit nit xalaat la rek maanaam planification tax ci lu ñëwagul rek la waroon nañ ni fii ak juróom fukki at danañ am ñu ko mën a defar buñ ci dogu woon mu mën a nekk juróom fukki at sax sori na mi ngi dellu ci nekk ñu ñuy waajal ak nu ñu leen di waajale ca moyen yu waajal mi ngi fi problème bi mooy gis-gis bu sori bi rek bu buñ ko amoon xalaat ne war nañu waajal ndaw ñi ñu bañ a ñàkk seen benn waxtu ñu xam seen diine waaye maîtriser science loola fokk ñu am programme buñ tëral boo xam ne nit ki dana ci mën a jàng diineem ba rafetal ko am ci yar waaye lii di science ñu am ci ñoo xam ne seen xel may nañ leen ko man ndax yaakaar naa ne Tuubaa gi li ma fi gis ci xel macha allah amul ci àdduna bi da gis koo xam ne dafay xereñ ci dara loo xam ne ka ko jàng ay ati at du ca am xereñ googa kooku kon bu ko xëyoon buñ ko ko jàngaloon buñ buñ ko ca teeloon a formé kon moom dana mën a def lu raw la ña defar loola yaakaar naa ordinateur fii am na ñu ko maîtriser ñoo xam ne mosuñoo jàng français wala boog ñoo ko jàngal seen bopp waaye ku leen teeloon a formé ci loolu est-ce que duñ mën a def ba def ba defar lu ko raw ca nag nag nit ki lu muy soxla ci dundam ci diineem ngorom ak dignitéem waratu ko bàyyi completement ci loxo yi keneen Sëriñ Tuubaa ku teeloon a bàyyi xel ci loolu la lépp lu mënoon a lu mu soxla woon am na ñum jëmale woon foofa ñu jekku loola lu mu mosaan a soxla boo xoolee lu ñu daan defar ci këram aw nit nitama ko daan defar loolu ay bu ay bind la yum doon joxe kon lu mat a bàyyi xel la mooy lu ñuy soxlawoo nu ñuy waajale suñu ndaw ñi bañ man cee àgg fenn fi man cee liggéeyal seen diine man cee liggéeyal li nga xam ne moom lañ moom moom lañ doon moom lañ donn loolu kon euh, mooy jéego mu njëkk bi jullit yi bi sifa amma war nañoo jéem a góorgóorlu jàng science delluwaat ci li li lislaam digle ñu jàngaat science bi ba man koo maîtriser ngir lu ja defar seen diine ngir loo xam ne dañ ko cay jariñoo ñoom duñ ko def ngir fo duñ ko def ngir yàq ndax technologie bi xam ngeen ne am na loo xam ne pour yàq la waaw boo xoolee technologie nucléaire am na ci loo xam ne yàq la mais am na ci ci wet gi civil boo xam ne day jariñ jumtukaay yi am na ci luy yàq mais am luy defar mais fexe ba yow bañ a nekk koo xam ne rek amoo pexe da ngaa dañoo takk say loxo waaw ndax kat bu fekkee ne yow lenn nekkul ci say loxo mais nu la ñëwee mbir dana ñëw loo xam ne boo cay jariñu da nga cay loruwaale ca doo ca mën a ñàkk jariñu loolu mooy problème bi dañ lay indi jumtukaay yoo xam ne mënoo caa ñàkk jariñu ci biir jumtukaay yi ay lor da ciy nekk léegi nag yow boo mënoon a fexe nag ba ëllëg ngay defar jumtukaay yooyu loola jéego bu rëy lay doon ca loolu du loo xam ne tey lay sotti ginnaaw suba lay sotti waaye lu ñuy xalaat la feeg fukki at juróom fukki at feeg nangami at ndax nit ki war naa mën a xalaat kii lan laa bëgg ci moom feeg fukki at ak juróom feeg ñaar fukki at ak juróom gone yi lañ lañ bëgg ci ñoom xam nañ ni alxuraan ñu man ko moom bëgg nañ ko ci ñoom waaye bëgg nañ ci ñoom ñu man leneen ak leneen mais li nga bëgg ci ñoom lépp léegi fii lay tàmbalee fii nga koy tàmbalee nos dox jëm ji sabab lu la cay àggale loolu moom fokk ñu tàmbali cee xalaat ñaareel bi ñu xalaat nag ci jëfandikoo gi ñu fi ñu toll nga xam ne loolu moom mënta xaar mooy yee nit ñi ci lenn lu nekk lor ya ci nekk ak njariñ ya mooy taw aya taw aya mooy ndaw ñi ak mag ñeeg ñëpp rek ñu ta lii baax na maanaam ñu leen di yee ci jumtukaay yu xarala yi li nañ lañ ko mën a jëf jëfandikoo ba duñ ca loru ba du ak ay yàq du ca du ca du ca am waaw waaye it ñu jëfandikoo ko nag ngir tasaare li nga xam ne mooy lislaam kon xëy na euh, jëm nañoo leeral ci gàttal rek wax tomb yi ma waxoon juróom la waaye benn bu nekk xam ngeen ne dañ cee jaar jaar bu gaaw Euh, li ñuy jeexale rek mooy wane ne kon mm, jullit ci boppam am na responsabilité waaye murit ñoom it am nañ responsabilité ci biir jullit ñi ndax koo xam ne danga yor loo xam ne danga gëm ne lu mën a xett li doomu aadama tey ak ëllëg la sa responsabilité dafa rëy ci nga war koo xam war koo sàmm war koo tasaare war koo xam war koo sàmm war koo tasaare loolu ci nouvelle technologie yi jumtukaay la yoo xam ne yu ñu mën a dimbali ci loolu la nouvelle technologie yi jumtukaay la yu ñu mën a dimbale ci lii di yoonu sëriñ bi ñu gën koo xamle gën koo jàngale lii di taarixu yoonu murit ñu gën koo xamle gën koo jàngale lii rijaalaat yi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bi seen taarix lu mat a xam la lu mat a jàng la mag ñi àndoon ak sëriñ bi ñu xamle sëriñ bi xam xamlem njàngaleem xamle yoonu murit xamle nag dunduk ñi nga xam ne ñoom dañoo jëmmaloon njàngale moom a dund ko mag ñi àndoon ak sëriñ bi ku mel ne borom daaru nëgën si waroon na am surtout borom daaru boo xam ne boo ci duggee loo bëgg a xam ci borom daaru danga ko xam njàngaleem borom daaru nekk ca lam bindante woon ak sëriñ bi lépp nekk ca lam seqoon ak sëriñ bi ca zahir cañ war koo xam man koo xam nekk ca dëkk yam masa sanc la taxoon mu sanc ko lam fa liggéey ña fa nekkoon nekk ca ndax loolu histoire la boo xam ne ndaw ñi dañ koo soxla ca loolu nouvelle technologie yi dañ cee mën a dimbule lan moo ñu tee ñu mën ko def xëy na nag mën naa am ñi ngi ci dama koo xamut su fekkee ne ñi ngi ci fa lillahi alhamdu su fekkee ne nekkaguñ ci lu mat a xalaat la buñ ko defee noonu waxuma ne situb yoonu murit moom situb sëñ bi yooyu moom bari nañu ciy góorgóorlu waaye histoire yoonu murit buñ ko defee ci borom daaru def ko ci maam Cheikh def ko ci Ibrahima Fall def ko ci kilifa yi nga xam ne àndanu sëñ bi ndax ñooñu seenu dund ñoom ñooy murit gu doon dox maanaam murit guy dox ci suuf mooy ñooña ñooñu nag kon seenu seenu dund mi ngi fi mag ñaa ngi koy xam di ko nettali waaye xam ngeen ne taarix wan nañu ko luñ nettali ci xar ci ci fukki at yi buñ ko nettaliwaatee ci fukki yi ca topp am cag wàññiku wala yokk wala soppi buñ ko nettaliwaatee ci fukki at yi ca topp bu àdduna yi gën a dem muy gën a amuk wàññi wala muy gën a amuk soppi wala muy gën a amuk nangam nangam gis nañ ko ci rek suñuy histoire yoonu murid dañuy nettali fii ak histoire bu bu wér nga gis keneen nettalee ko neneen ndax noon neneen noonee moo ko intéressé yooyu yëpp gis naa ne war nañoo mën a utiliser nouvelle technologie pour gën a jàngale yoonu murid gën koo tasaare ci àdduna bi ndax ni ma ko waxee woon da gëm ne lii lu am njariñ la tey ak ëllëg waaw li am njariñ moom danga ko war a dund da nga ko war a xam waaye waroo ko yemale ci sa bopp da nga ko war a tasaare ci ci àdduna bi ca rawatina sëriñ bi moom ne woon àdduna bépp lay woo comme wooteem bi kenn ku nekk war ngaa jëf ci lu ko àggale ci àdduna bépp kon ñun bu du doon loolu rek day mel nouvelle technologie ñun ñoo taxoon mu jóg kon nouvelle technologie de communication et d'information war nañ koo bàyyi xel yittewoo ko bu ñun tasaare rek waaye li ciy jaar di yàq suñuy ndaw ak ñi sàggan ci ñun loolu rek war naa tax ñu bàyyi ko xel ñun di ci def loo xam ne ku ci dugg danga am choix boo gisee lii gis lii boo gisee safaan gis lu baax waaye bu fekkee ne boo ci dugg safaan bi mooy gën a not loolu suñu càggante la kon dal euh, <clears throat> xëy na tam bi yaatu na yaatu goo xam ne jox ko àqam jafe na waaye bin bun bun tomb yooyu lañ ci tënkoon di ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala li ñu fi wax mu nangul nu ko lu ñu fi wax ci ay njuumte mu jéggal ñu ko lu ñu fi wax ci loo xam ne njariñ la yàlla nañu ci jariñ ñuy delluwaat rek di sant ci barab bi nga xam ne barab bu màgg la toog giñ fi toog lu rëy la ci ñun euh, ndax xam nañ ne barab bu barkeel la yàlla nañ yàlla wàccee barke boobu ci ñun yàlla ñu tawfeexal ba jéego yi nga xam ne tàmbali ngeen ko muy tasaare xam-xam ak dundal ko yàlla na law yàlla na doon njariñ yàlla dem ba doon université yu mag a mag yoo xam ne la sëriñ Touba yéene woon ci sëriñ Mbàkke Bousso wax ne ñetti yéene la fi sëriñ bi bàyyi yoo xam ne ginnaawam lañ ko mottali wala da ko fee bàyyi te mottaliwu ko ñett ci benn moom mbindum sëriñ Mbàkke Bousso muy dem màkk gi ci lim fi bàyyi woon la sëriñ Fallou defal na ko ko ci la bokk waaye ak jàngu boo xam ne lu waay soxlaa xam lu ci sa diine ci soowu jant fi nga koy xam lu see loolu ci naali sëriñ Tuubaa la bokkoon jotaay bi yàlla na nekk sabab ca loolee sëriñ bi bëggoon am yàlla na yàlla sàmm yàlla na yàlla nangul suñuy jaamu yàlla yàlla na yàlla àggale yéene yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jariñ leen ci yow ndax yaakaar naa li mu doon waxtaanee amul kenn ci ñun koo xamante ne mucc nga ci tey ndax même bu fekkente ne amoo ay ordinateur wala ay internet si biir kër tamit am nga ab télévision boo xamante ne yaa ngi ci seetaan wala sa njaboot ngi ci seetaan kon nag xamal nañu tey jëfandikaay yooyu nan lañ ko war a jëfandikoo nan lañ ci war a jariñoo ak nan lañ ci war a jariñe ak nan lañ war a mën a fexe ba moytu lor yooyu kon cant gi am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla na yàlla yokk sa xam-xam yàlla na yàlla defal ak jariñ yàlla na defal ak dégg ak topp ci nga xamante ne moom lañu fi dégg tey kon euh, xam naa ne dañuy jox kàddu gi Cheikh Ahmad Bamba Mbaye mu def ab taxaw seetlu bu gàtt rek ci lii nga xamante ne moom la Serigne Sam bu sa doon waxtaane ginnaaw bu ñu ci jógee tamit bu fekkente ne waxtu bi may nañu ko danañ jox maam Thierno Mbacke moom tamit mu def ab taxaw seetlu bu gàtt moom tamit euh, waaye laata loolu tamit euh, am na ay laaj fi jot a ñëw incha allah bu Cheikh Ahmad Bamba Mbaye defee commentaire am ba noppi danañ jox Oustaz Ahmad Mbow mu laaj jàllal laaj yi bu fekkee ne waxtu des na nag ñu jox maam Thierno Mbacke incha allah mu def ab taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane kon li ñu def mooy dañuy jox kaddu gi euh, sëriñ euh, Cheikh Ahmad Bamba Mbaye mu def ab taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane ñu fàttali mbooloo mi rek ne incha allah suba sëriñ Mamoun Mbacke moo fas yéene def waxtaan incha allah war a jógee ba Darou Salaam kon jox kàddu gi si Ahmadou Bamba Mbaye salaamaaleykum wa rahmatullah mbokku jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziare ci weeru tedd bi di leen baalu àq di leen baal àq di leen baalu àq njëkk nag ndax fii sax ñu fee jël kàddu ndax boroom xam-xam yu mel ni sëñ Samb Bousso nga xam ne yàgg nañ koo xam lool di jël kàddu seen kanam maanaam dana xaw a doy waar ci ñun lool waaye dafa fekk muy ndigal rek kon ñu war a maanaam euh, def ab jàngal rek ci wàllu nouvelle technologie de l'information et de la communication ak tamit jullit bi ban taxawaay la ci war a am xëy na sax sëñ Samb li mu wax maanaam matale na lool kon suñu intervention dañ koy gàttal ñu jégal ñu ci baax dañu wax rek njëkk ci maanaam potentiel bi nga xam ne moom la NT yi maanaam muy nouvelle technologie de l'information am boo dee seet dafa doon jumtuwaay yoo xam ne dëgg-dëgg démocratie ci la am ndax pauvre bi ak ki am xaalis ñoo ci am bu fekkee wàllu xam-xam moom maanaam informatique ak euh, net bi moo ko indi démocratie ci wàllu xam-xam euh, tey danga gis koo xam ne moo Muxti la juddoo fi la yoroo xëy na sax mës a génn Sénégal daawatu euh, najdiya bi nga xam ne xëy na seen passeport sax tasaaroo ta waaye téere yi agsiwul fii muy nekk ci net bi ba jeexitaloo ci ba tey euh, maanaam mujj dëppoo ak ñoom lool lool lool te mës a génn Sénégal xëy na kon loolu day wane ni rek potentiel bi nga xam ne nekk na ci net bi kon ñun murid war nañ cee góorgóorlu lu baax te loolu daf ñu daf may indi ci deuxième point bi mooy fracture bi maanaam li des ci liggéey bi te mooy ñun murid yi li ñu ci war a liggéey gëj naa ko def lool waaye ay jamono ngir tester rek daan naa def euh, dugg ci net bi bind Cheikh Ahmadou Bamba xool lan lay joxe euh, daanaka lu néew néew lay ba boo dee set boo dee def comparaison nga jël kenn ci borom xam-xam yi nga xam ne ci suñu jamono ji la comme ku mel ni xardaaw yi wala yooyu boo boo jëlalee sitam bi sax waaye nga bind turam rek danga gis ay résultats yu bëree bëri bëri boo taxawee Cheikh Ahmadou Bamba nag maanaam la ci am lu néew lay doon moo xam ci français bi la wala ci arab bi kon nga xam ni liggéey bi maanaam des na lu bari rek tàmbale ko ci man mii xëy na sax sama wàllu bariwu ci ndax bu dee xam-xam aw ma ko bu dee tam ci wàllu euh, informatique ak yooyu dañ ma cee wax loo nii rek ndax euh, ma joxe ci sama projet bi waaye taxul ma xarañ ci waaye ñi nga xam ne am nañ ci xam-xam bu yaatu war nañ cee defaat liggéey bu maanaam bu gën a matale daal kon ñu ci soññ suñu mbokk taalibe yi bu baax ñi nga suñu sëriñ yi nag ñu leen ci ñu koy sàkku si ñoom ñu dimbali ñu ci bu baax ndax soxla nañ ko asalaamaaleykum wa rahmatullah Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bokki jullit yi bokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen ziyaara ci weeru koor wu tedd wi di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tey ñaan yàlla mi am jàmm te kum ko defal nga am ko yàlla nañu ko yàlla boole defal ñun ñépp di gërëm sëriñ bi bu baax ci waxtaan wu am solo yi ñu indil sëriñ bi ginnaaw bu ñu dégloo sa waxtaan ba noppi mbokk yi bàyyi nañ xel bu baax a baax sa waxtaan ba tax joyal nañ ay laaj jëme ci biir waxtaan wi mbokk mi dafa doon laaj mu ni ndax mënuñoo fexe ba maanaam site internet xam naa cyber yi yi wax la ni maanaam cyber yi nga xamante ni xaj na dañuy génne lu awul yoon ñu fexe ba ñu bañ a nekk Touba bañ a nekk Darou Moukhty wala duñ leen fi mën a seetal maanaam cyber yi nga xamante ni dañuy génne lu jaaduwul ndax duñ mën a fexe ba xeex leen ba duñ duñ duñ leen euh, duñ leen seetaan tuuba duñ leen seetaan fu mel ni itam Darou Moukhty <coughs> jërëjëf <coughs> mbokk mi ci laaj boobu oustaz Mbow ndax euh, day wane rek yitte gum yittewoo barab yi mu tudd ak xam gum xam ne am na site yu mën a yàq yoo xam ne mi ngi ci internet ca internet moom boo ci xasee dugg mën a am accès ci sit yooyu ndax mën nañu fexe ba du ñëw fii loolu moom du doon lu yomb ndax euh, censure maanaam ndax rajo ak télévision moo gën a yomba censuré mën ngaa am ay jumtukaay yoo xam ne am rajo bu la neexul kenn du ko mën a jàpp ci gox bi ay ay ay machine la rek yoo xam ne rajo boo bëggutoon duñ ko jàpp fii machine yooyu boo ko amee kenn du ko fi mën a jàpp boo ko koy jàpp day suuf rek wala muy am riir boo xam ne kenn du ci mën a jariñoo télévision mënees na koo def loolu mais internet loolu daf cee jafe lool lool lool état yu mag yi rek ñoo man yenn sites yi ñu fexe ba ay sites yoo xam ne duñ ko fu mel ne Chine am nañ ñoom seen xarala may na leen am na sites yuñ bëggul yoo xam ne kenn du ko fa mën a mën a am mais loolu ñun suñu réew yi ndaw yi mënaguñ kon li des mooy ñi nga xam ne ñoo cey dem ñooña lañ ñoom ñooy ñoo ñoom ñoo mat a xamal ñoo mat a yee ñoo mat a jàngal ak ñi nga xam ne am nañ ci ñoom baat ñu jox leen ay ndigal muy ñi nga xam ne ay boroom yi sibeer lañ ñooñu moom ca ñu bari sax danañ fa danañ ko fa bind ne euh, ku fi dugg bu mu fi ubbi site yu nangam ak nangam ak nangam waaye loolu ñim ñi nga xam ne am nañ yëg-yëg bi ñoo koy def mais du ñëpp mais loolu moom ndigal mën naa am walla loo xam ne kàddu gu jóg goo xam ne képp koo xam ne gox bi yor nga fi cyber loola day daal di nekk aw sas wuñ la sas woo xam da nga ko fa bind te danga ko bàyyi xel ba ëllëg buñ fa doxoon ba gis ku fay def loola ñu sañ laa daan wala ñu sañ laa ñu sañ koo tëj loolu moom lu buñ ci waxtaanee ak autorités yi ak kilifa yi loola war war mën naa mën a nekk waaye jëmmi fexe ba site bi moom nit ki du ci mën a dugg loola moom suñu réew yi amaguñ booba man-man ci ci ci ci ci mën a mm, fexe ba censurer internet kon la li des mooy xamal ndaw ñi yee leen ci li leen di lor da bari loo xam ne sa bakkan moo la cay joo mais lor yam lay cay juddoo donc dul xam boo ko xamoon doo ko def kon xamle ci wet waaye jël ay dogal ci ñi ko am autorité ki ko am këram nag kooku moom euh, diggam ak suñu boroom rek moo ko mën a tax ak xam gu muy xam ne lii day lor mu moytu ko loolu rek moo tax mooy mën a tax du dugg ci loo xam ne lu koy lor la jërëjëf sëriñ bi mbokk itam dafa laaj mu nii ñi yore ay siber ndax duñ am bàkkaar ci yi nga xamante ni dañ koy seetaan ci biir siber yi te mu méngoowul ak yoon nga xam ne ki ñëw ubbi ab site di ca seetaan loo xam ni moom wax dëgg yàlla lu sariya dàq la ndax borom site bi du ci am bàkkaar borom site bi xam nga foofu ki nga xam ne dafa am cyber te àndul ci ñu di fa seetaan lu baaxul ba mu bind ko fa teg ko nga xam ne néexu ko àndu ci tere ko kooku moom ku ñëw xëtt loola def ca lu mu ci war def bàkkaar bi ci moom rek lay dellu mais ki nga xam ne xam na ko xam na ne lii dana ci juddoo ba noppi mu bàyyi ko ca nga xam ne am na ñoo xam ne sax loola bokk na ca lañuy ñuy gën a euh, wooteele seenu sibeer kooka moom ndax ma ngay dimbule kum xam ne lii ko tax a jóg defub safaana ko caxat yo ku ko dimbule ka baaxi ka baaxi sayfi li lisin kamuna xam nga ne kii liste la lii la ciy def nga jàpp ndal ko ko kooku moom yéenay bokk bàkkaar ba waaye jëmmi ubbi gi rek du bàkkaar bi waaye jàpp ndalal gooy jàpp ndalal xam ne kii li ko tax a jóg nga jàpp ndalal ko ca am na ñoo xam ko def am na ñoo xam dañuy dem ba defal ko ay ay ay lu mel ne kii yu ndaw waaw xamun waaw nga xam ne ka cay dugg dañ koy wutal ab rideau maanaam wan ne ko daal mën ngaa seetaan loo xam ne kenn du la gis ba nga ciy am kersa nga xam day mel ne lu lu lu ñu war a ruusa seetaan la loolu kooku xam kon ma nga cay dimbale ñooña kooku moom day bokk ak ñooña bàkkaar ba yal na ci yàlla musal ci loolu. jërëjëf sëriñ bi mbokk mi dafa wax ni lan ngay digal jeunesse su jullit yi pour ñu jariñoo ko nouvelle technologie bu bees bi nga xamante ni moo xew léegi muy internet. ak lan nga leen di wattandikuloo ci internet loo leen ciy digal ñu jël ko ak loo leen ciy tere ñu bàyyi ko parce que ñaari phase yépp da ci am am na phase négative am phase positive. foofu li ñu leen ciy digal xawoon nañ ko junj tuuti mooy internet information boo soxla mën nga ko am bu dee kuy jàng la domaine ba muy jàng. moo xam ci arabe la moo xam ci français la moo xam ci ang lànk làkk wu mu doon domaine ba muy jàng ci internet mën na caa am ay ressources yu doy sëkk mën na caa am ay xam-xam yu doy sëkk yoo xam ne la ca des mooy nu mu koy jëfandikoo rek mais am ko moom amatut frontière xam-xam kon kon kon kuy jàng ku nekk xam-xam ya man man nga koo am bu dee information boo soxlaa xam nga xam da bëgg jàng ci université wala da bëgg xam aw réew réew sàngam nga bëgg ca ay xam-xam données yooyu boo duggee ci internet loo ci bëgg a xam da nga ko ca xam kon ndaw ñi mooy fexe ba njariñ yi ci nekk muy am xam ak am accès ni ko sëñ bi ba waxee léegi maanaam démocratiser nañ information bi léegi léegi xam-xam ku ne mën na cee am accès léegi yow booy dem na nga fexe ba jariñoo ca xam-xam ba ca moytu nag yi nga xam ne da nga ciy passer sa temps doo ci jële xam-xam ca dalay lor ndax sit yu bon yi ñuy seetaan lor yi muy def ci xale bi bu ko xamoon du ko seetaan mukk lor am na lor yu lay def yoo xam ne ca sag mag lay feeñee waaw am na ay lor yoo xam ne ci sa jëmm ci lay feeñ waxuma la ak bàkkaar yi nga ciy am nga xam ne sa diine daf la koo tere nga xam ne bàkkaar yi ñu ciy bindal ëllëg waaye loo xam ne ci sa jëmm ci sa boppam ci lay ci ci moom moom moom moom lay moom lay lor kon loolu lañ loolu moo ci mën a moo tax mooy tëddiku am na ñoo xam ne dañuy passer seen temps yépp pour déglu ay musique am na dañuy passer seen temps yépp pour xool ay ay ay ay sites yoo xam ne euh, baaxul ak ay ay yoo xam ne baaxut loolu nit ki war na ko xàmmee bay du jéem a dugg ci site yooyu ndax bul essayer mukk ndax booy essayer bi rek moo lay ñoddi ba nga dem ci ba dootoo ci mën a tëye ci sa bopp mais yow boo duggee internet rek jawalil la ci la amal njariñ loolu daal mooy mooy mooy mooy mooy caabi ji bañ a bañ a bañ a bañ a jéem a dugg naan essayer naa xool ba xam déedéet dugal rek ci li la amal njariñ jërëjëf olof day faral di wax ni loo bëgg mucc ci aw ayam del daw jàmm ja kon bu soobee yàlla rek boo jaaree foofu di nga ci mën a mucc insha allahu taala euh, kii wax mu ni mu ni dafay laaj ba xam sàkku xam-xam boobu daal dafa mel ni kon fardu kifaaya la ndax comme ñi ko yor dañuy attaquer jullit ñi di attaquer yoonu murit fenn fu ne ñu ni attaquer ndax ñun te wuruñu koo jàng nag pour ñu it am lu mën a défense wala danoo war a bàyyi noonu rek Euh, loolu wax nañ ko ni mu ko waxee loolu li laaj bi dama ko koy dëggalal mooy fardu la fardu kifaaya ndax wax naa ci biir waxtaan wi ni ko lislaam digle ca buñ leen digal yàlla bu digle yonent bi sax dem na ba ne farida te wax nañ ne xam-xam boobu tënkuñu ko ci benn xam-xam xam-xamu technologie bi ci la bokk kon fardu kifaaya la ca ñu bare bari nag dañuy xaw a buñ ne baatu fardu kifaaya mu mel ne far fardu ayni daf koo gën a foor ñàkk a dégg fardu kifaaya la fardu kifaaya mën nañ ne lu ama am solo ci société la mooy loo xam ne loram du yem ci kenn bu ko ñëpp ñàkkee def lor ji ñëpp lay dellu kon loolu ni mu ko waxee noonu la amee jullit yi fardu kifaaya la ci ñoom waaye nag dañoo néewal loo xam ne seen diine da leen koo digal moo tax ñu ngi gis conséquences yi su fekkoon ne li ëpp ñoom ñoo koy fabriqué kon lor yi du ci bëree yi waaye fi ne boo duggee ci internet ak jumtukaay yu ci bari yi mel na moom ak télévision yi li ciy lor moo ëpp lu ciy li ciy jariñ donte nag li ciy jariñ bari na lool lool lool lool li dëppoowut ak suñ diine moo ci ëpp li ci dëppoo suñ diine jërëjëf sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di rafetlu bu baax a baax sa teewaay kon euh, damay jox rek sama jëwriñ waaw sëriñ maam Thierno Mbacke moom it mu def ay taaliq ci waxtaan wi nga xamante ni def nga ko léegi yi nga xamante ni ay jàngat yu mu ci wan a jàngat kon suñ maam Thierno Mbacke bismillah a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala xayri xalqillah sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa xadimihi wa sallama taslima maa ngi bokki jullit yi fi teew maa ngi leen di siyaare ci weer wu tedd wi di ramadan di weer wu barkeel boo xam ne alxuraan du sax ko màggal lool wax ne shahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan wax ne fa man shahida minkum shahr falyasum maa ngi leen ci siyaare yéen ñëpp di leen ci ndokkeel di leen ñaanal suñ borom tabaraka wa taala di ko ñaanal mboo mboolem jullit yépp suñ boroom defal nu mboolem jaamu yàlla guñ ci def suñ boroom nangul na ko nangul na sunu koor ak mboolem jaamu yàlla ñu ci def yépp te eh, jéggal nu mboolem rëcc rëcc yoo xam ne def nañ ko ci di sant mbokk mi ñu doon defal waxtaan bu baax a baax di sëriñ saa Bousso muy mbokk moo xam ne ku ñëpp xam la ci taxawaayam ci lislaam ci ku ñëpp xam la ci fonk gum fonk xam-xam ak yëngutoom yépp mi ngi ko jëmee ci xam-xam di mbir moo xam ne kenn réeréw kenn réerewul mbir ne sunu kilifa gi nga xamee si ne mooy sunu jëwriñ ci diine ji Sëriñ Tuuba di sunu di sunu uh, royukaay itam yépp mooy jàng ak jàngale moom la fi nekk woon gira ak dundam kon képp ku ci nekk xamal ne yaa ngi ci waaram yaa ngi ci liggéeyal sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal liggéey boobu ngay liggéeyal Sëriñ Tuuba ci xamle suñu borom defal la ci ngërëmul Serigne Touba ñu ngi la ciy sant bu baax a baax di rafetlu sa taxawaay baax ba di siyaara mboolem mbokk jullit yépp yépp di rafetlu uh, sunu rakk yi nga xamante ne xalaat bi jóge na ci ñoom ci ñu taxawal lu mel nii nga xamante ne dañ ciy dundal xam-xam di ci uh, invité mboo ay boromi xam-xam yoo xam ne dañuy jóge fu barab yu bari yu wuute di ko di ñëw di fi tasaare xam-xam di eh, jàngale di jàngal mbooloo mi ndax bu ñu jamoon ci classe yi ñuy jàngalee rek wala ci eh, majalis al-ilm yi rek kon yëf yi day xaw a gàtt kon na mu war a yaatoo dana des waaye nag bu ñu ko defee lu mel nii nga xam ne jataay bii nga xam ne fu waaye jógee ñëw toog mën a jariñu ñu mën koo jàllale ci eh, ci bërëb bi jàllalukaay yi ci média yi day doon lu am solo lu yaatu kon xalaat bu rafet la ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci ñaanal di leen ci kontaan di ci di leen ci gërëm baax baax di ci ñaanal suñu borom di ci ñaan yàlla defal leen ci gërëmul Cheikh Ahmadou Khadim li jëm ci waxtaan wi nag euh, bokk bi waxtaan na ci développement bi nga xam ne am na ci wàllu technologie ak wala bi nga xam ne na ci wàllu technologie ci jamono ji ñu toll wax na ci yaatal na ci lool wax na ci njariñ yi nga xamante ne nekk am na ci Euh, euh, euh, wàllug internet ak lu aju ci wasaayil al al nasr mu wax na it ci it niñ ci mën a tasaaree xam-xam bépp xam-xam boo xam ne dana jariñ ak bépp xam-xam boo xam ne dana lor wax ne am na ay jamono yoo xam ne tasaadum am na diggante boroom xam-xam yi ak ñi nga xam ne ñooy rijaalu diin mooy ñi nga xamante ne ñooy daan yëngut ci wàllu diine loolu ci ci jamono fi wax fi la usuril wusta loolu mu leeral ci yaatal ci wax na ci am na ci ay boroomi xam-xam yoo xam ne fitnaan nañu leen fitna ju metti metti joo xam ne la ko waral mooy xam-xam boo xam ne génne nañu ko déco découvert nañu ko tamit loolu mu dëppoo ak dëgg ba noppi ñeneen ñi des sukkandiku ci diine ba di leen fitnaal te xay na sax diina jooju ñu sukkandiku ba fitnaal ba di leen fitnaal diine ci santu leen loolu loola ma nga bàyyeekoo ci ñoom waaye xëy na nekkul ci biibal yi wala seenu dégginu biibal yi moo leen moo leen nax loolu yàlla muy jamonoy dox ba sun ba euh, mu dem ba lislaam ñëw maanaam booba lislaam euh, jamono yooyu mi ngi feeñ ci euh, ci Europe ndax boroom xam-xam yooyu ci bari ci jamono ay Europe ay tubaab lañ waaye mu ne loolu suñ borom musal na ci jullit yi ndax jullit yi moom seen boromi xam-xam yi euh, ñu ci bari gëstu nañu ci xam-xam boo xam ne ñoo ci jiitu woon ñi nga xamante ne ñooy ñooy tubaab yi jiitu leen ci diir bu yaatu yàgg mu cité ci ay borom xam-xam yu bari bari ku mel ni imaamu Xasali radiyallahu anhu ak ñu mel ni moom ñu bari mu wax islaam ni mu soññee jëm ci sàkku xam-xam wax ne islaam dafa wax ne xam-xam farata la ci bépp jullit yëpp bépp jullit bu góor ak bu jigéen loola wax na ci lu yaatu yaatu euh, wan andi ci ay dalail ci alquran ak sunna yu bare bare kon loolu mbokk mi ñu ngi koy sant ci wàllu kooku baax baax ci leer a boobu mu wax ne technologie bu bees bi dafa am ñaari yëf yu ci am mooy dafa làmboo njariñ làmboo lor mu wax ne li ciy war a doon taxawaayu jullit bi mooy mu xam li nga xam ne moo ciy jariñ mu jël ko jariñoo ko fab xam li ciy lor mu jéem ko moytu loolu dafay delluwaat ci rek ci waxi boroom xam-xam bi ñuy wax imaamu Xazali radiyallahu am na ay jamono yoo xam ne coow am na ci diggante fala philosophie falasifi falasifa yi ak rijaali din ndax ak scientifique yi ndax gis nañ ne bokkoon na ci lenn ci borom falasifa eh, yi dañuy indi ay dugg ci ay domaines yoo xam ne eh, boo ko toppee ci lislaam ci eh, boo ko toppee li nga xam ne moom la ci diine wax day mel ni dafay am contradiction am ay am am tanaqut ak lii lislaam li li wax loolu wax ba tey it ne ci biir science ci boppam am na ci ay gàkk-gàkk yoo xam ne dafa am ci biir ay yoo xam ne jullit bi war naa xam buy dugg ci biir xam-xam yooyu di ko gëstu war naa làmboo fexe ba ñu yar ko yee ko xamal ko lor ji nga xamee ne moo nekk ci eh, ci lii muy dugg ba ba bu ca duggee mën a xam la cay lor mu moytu ko xam la cay jariñ la cay njariñ mu jariñoo ko kon loolu la jëkk ci xale bi wala la jëkk ci nit ki nga xamante ne mooy gëstu ci wàllu googu war nañ koo yar yarub diine bu baax a baax ba tax bu duggee ci wàllu gëstu googu mu xam lan moo ci lor ba mën koo moytu xam lan moo ciy njariñ ba mën koo jariñ ba mën koo jariñoo ñu di ko orienté it bañ koo bàyyi ak sagoom mu doon koo xam ne rek dañ koy bàyyi mu dugg ci euh, ci ci ci ci ci euh, net bi di di gëstu na ko neexee rek te amul benn orientation wala yar boo xam ne moo ko moom lañ koy war a defal mooy am benn ustaas bu koy orienté ndax presque joxe na ci joxe na ci misaal ci euh, ci boo jëloon science mathématique mu ne kiñ ko ki ciy gëstu di ca dugg di ca xóot laata mu cee sori war naa am ustaas boo xam ne ab jullit la walla koo xam ne ku xam diine la bismillah kon day moom jot na